comme li xewoon keroog ci ak almaratul maxzumiya ak ndaw si nga xam ne ci waa banu maxzum la dëkkoon la bokkoon ak li ci aleyhi salaatu wassalaam wax ginnaaw biñ gisee kon xaddu al asariqa gisoon nañu alxiraaba mooy agresseurs yi nga xamante ne ñooy semer le trouble di di ji njiwu safara ci biir dëkk yi ci biti di sonal nit ñi di leen tere nelaw di tere ñu nekk ci jàmm ak aafiya ginnaaw loolu gisoon nañu li nga xam ne mooy xaddu ar ki nga xam ne moo ne man maa gëmoon gëmatuma voilà kooku it gisoon nañu ko keneen ki nga xam ne moo ci tegu woon te gisoon nañ ko jotaay bi weesu moo doon xaddu zina mooy njaaloo kon boo seetloo gis nañ sariqa un sàcc agression yi xiraaba deux ridda trois mooy eg l'apostasie ku ni génn naa ci diine ji zina njaaloo léegi nag deux wañu dese ndax six lañ d'accord la boroom xam-xam yi dëppoo woon ne lii pen am na ci wax nañ la yooyoo ñu soxal siinoo yeneen onze yi moom taxuñoo jóg mooy yi nga xam ne dañ cee wuute waxoon nañ ne dinañ leen tudd tuuti par exemple ci bi ñuy tudd <coughs> yii nii dinañ ci am yoo xam ne tuddoon nañ ko yuñ ciy waxaale ci bii ñuy war a gis tey muy xaddul qadfi ana lan mooy xaddul fii mooy mooy sànni bu nit bi di di di sànni moroomu jullitam ci ci ci ñaawteef lan mooy pen lool mooy nit ku ne diw de day njaaloo wala gis naa ko muy njaaloo walla njaalookat la de kii jigéen ñépp la xam li ñu woddoo lépp xam na ko hein wala femme bii moom ak a ñeme góor yi presque ñoom ñépp la xam loolu lépp ci la léegi loolu lañ war gis tey buñ ci paree ñu gis le dernier xaddu shaaribil xamr naankatu sàngara bi wal iyaadu billah wal iyaadu billah wa qad ishtahara léegi shurbul xamri fi buldaanil islaamiya léegi ak siiw tasaaroo ci dëkk wawu yéeféer yi moom la zanba ba'dal kufri ñoom ba ñu paree ci seen bañ ne kéefër moom yeneen yi mooy yeneen yi moom taxul ñuy wax ça ne veut pas dire que laysu bi muxaatab bi muxaatabin bi furu'i sharia est-ce ah, waaye mooy ru wax ne de toute façon moom mooy comme wax ji yonent bi alayhi salaatu wa waxoon rek ne man lam yastahi ida lam tastaxi fasna ma shit bu dee ne amoo kersa defal lu la neex est-ce que kon mooy ah kon da alayhi salaatu wassalaam jox na ma ndigal ci may def lu ma neex yàlla xaraamal yépp ma koy def parce que comme que nee na mu ma amul kersa naa def lu ma neex loolu lu muy tekki mooy defal lu la neex boo gis nga boo defee mooy bés boo defee lu la neex wallaahi boo fi ñëwee buur yàlla dina la mbugal bu la jéggalul te yi mu teg fii bu dee réewum sharia la dinañ la ko teg mat sëkk ci sa kaw lañ koy matal léegi alxalfu mooy mooy lan ci arab buñ nee xadafa par exemple muhammadun mooy ramaa alxawfu mooy arramyo mooy ci arab buñ mooy ak sànni waaw alxawfu mooy ak sànni arramyo lu bari nag dañ koy wax ci wàllu xeer arramyu bil xijaara sànni xeer ak leneen tamit waaw dañ koy wax tamit ci arab di ci jublu nit koo xam ne dafa duural nit waaw waxal ko lu dul noonu ñu ne xadafahu bi nàngam ak nàngam waaw mooy waxal na ko loo xamante ne aw duur na da koo duural mooy da koo waxal lu amut ñëw fekk benn waay nga ne waa ji moo doon yàq sama der keroog dama koo fekk mu may jëw dañ naan xawafahu ci arab waaw mu leer na ko ne waa ji waxul moom ci boppam xam na ne waxul dëgg waaye daal am na ñoo xam ne nag euh, xam nga fen wal iyaadu billah di nar kàcc feebar la boo xam ne noo ciy gën a exceller noo ciy gën a pousser ngay gën a ndax nit ki en fait bu ci continuer day chronique après ni muy chronique nag mooy day dem ba moom léegi nar yi muy defar di wax ne lii la moom ci boppam day dem gëm ne moom li mu créer noonu noonu am na waaw mu nekk benn bulle boo xam ne il nage dedans jàpp ne xam na ne moom boo ko créé mais après day mel ni moom affaire boobu noonu dafa mas a xew quoi boo gisee euh, tueur en série yi wala raykat yu kii te mën a nar te mën ba du ñu bàyyi en général dina jël précaution pour bañ bàyyi benn indice wala benn preuve bu leen di accabler buy tax ñu ne leen nuus da gis ñu retracer ci saase bi ñu defee lool même bu ñu leen jàppee préparer nañ seen defence mooy xalaat nañu ab scénario boo xam ne ci biti nii dañ naan affaire bi ah mbir mi niru la lu dëggu ah waaw xoola xew-xewu jamono exemple waa ji waa ji nga xam ne moom iqraar la def <laughs> liñ naan l'aveu est la maire des preuves ndax parce que dañ koo confondu dañ ko confondre ak ay ay fee yoo xam ne mënatu la nier que ne du moom la mooy fii France ndaw si nga xam ne da doon nee nañ da doon dawi loolu lañ annoncé woon ne da doon dawi ñu daal di koy faat gisuñu kooram jëkkër ji toog ba ay côté midi xaw ma yooyu woote police xaw ma gendarmerie ndax ñoom ci côté village yi lañ dëkk ne moom jë jawaram gisu ko boobu ba léegi dafa génnoon dawi comme ni mu koy defee quotidiennement di di di dawi entraîné ji ñëwaat ba gaa yi jàpp ne comme que yu mel noonu daa bari lum xew ñoo xam ne dañ leen di violer ba pare ray leen ñuy dawi ay jigéen ci ci ci ci kii yi ah gaa yi gëm ne. ci début bi gaa yi gëm ko mais ay rassemblement yu bari manifestation ay course sax dawkatu France yi def ko ngir jàppale ko mu nekk di théâtre di jooy ci podium yéeg di def lu nekk finalement ndekete moom la parce que ab voisin moo ne moom dégg na deux heures du matin xaw ma une heure du matin otoom bi bougé garage am oto waa ji te waa ji da woon enquêteurs yi moom génnul woon kër gi ba ñu demee daal jóge ci seen beaux yi ba ñibbisi ca guddi ga noonu ndax fa lañ reere ba ni nga xam ne la subay jëp génnul waaw mooy gis nga scénario bi mu def ndeke entre moom li mu def dafa dafa solal ndaw soxnaam si li muy li muy li muy tëniwu dawam bi muy dawee ginnaaw bi mu ko xojee ba mu dee bi mu ko étranglé solal ko yére dawam solal ko lépp comme daw jël oto bi dugal ko ci biir oto bi yóbbu ko ba ca àll ba sànni ko foofu kooram walla iyaazu billaah gis nga scénario yi ñuy teg waa ji ay mois nekk ci mais ñépp jàpp ba yaayu ndaw seen baayu ndaw si mu ray jëkkër jabar ji mais jàpp ko comme seen doom di ko soutenir mel ni xam na mais ci ci ñoom jëkkër jee gën a metti le même bu dee ñeewu ko jur yaaya ma gën a metti le c'est sûr bàyyi ma gën a metti ndax ñoo ko jur mais ñoom ñoom ñu teg seenu metti di ko jàppale ndekete yoo waa ji moo ray seen doom ndeke mais mais gis lool bu dul woon enquête bi ni mu demee noonu ba bañ mujj li voisin bu wax ñu xool kiiw kiiw kiiwu satellite yi comme que oto bi c'était tracé dafa amoon <laughs> kii GP kii yu koy tracé ndax fi muy liggéey auto entreprise la pour ah, waa ji patron bi di xam fan la oto bi dem ci weekend beeg ak est-ce que ñëpp travail kii yu ñoom dañuy utiliser oto bi ci ci wàllu liggéey wala déet ñu xool loolu mu yóbbu leen ne gën a waa ji bien sûr li voisin bi wax ne dégg na oto buy génn ci garage voisin yi di waa ji moom ñoom gis nañ. ñu gis affaire bi mooy GPS la boitu kii bi kii la ñuy jël mu tracé leen affaire bi ne deux heures xaw ma ban heure génn na dem na ba ci fii dem na def na ay aller retour def na nii def na nii ñu xam ne kon waa ji mu jur avoué ne moom la mooy gis nga kaddaab noon ngay mel gis nga loolu noonu bu bu bu feey ñëwul woon yoo xam ne mënu koo nié. ñu mettre ko devant yooyu mënatu def lenn lu dul avouer day jàpp ne man lii ma wax nii nii la sama scénario bi nit nag boo àggee foofu ci kadbu wala ayaazu billah kooku repêché ko du yomb ak bari narkat yu mel noonu ñoo xam ne dañuy créer ab histoire mais dañuy mujj ba jàpp ne lii nii vraiment dafa am dafa mas a am te leeroon na leen ca début ba ne lii masula am seenum xel rek la waaw moo tax kadib baaxul waaw li yonent bi aleyhi salaatu salaam waxoon ne nit ku du dañ yakdib wa yataharral kadiba hatta yuktaba inda allahi kaddaaba wal iyaadu billah mu ne gis nga nit ki du deñ iyaakum wal kadib maa ngi leen di moytaleku li nga xamante ne mooy wax ju amul nar ndax fa innal kadiba moom fim mu lay yóbbu mooy ilal fujur ci ci mbonte waaw te fujur moom naar asa safaral lay yóbbu direct mu ne nit ki dina kàcc waye taxa kadiba mais buy mais day mujj day toog sax def ko programme toog di xalaat tey ana ban nar laa war a génne ban kan gu moo waa war a laa war a fomenter quoi waaw mu nekk un menteur effronté quoi eh, eh, kii eh, kii chevronné bo un chevronné menteur koo xam ne expérience la am ci mu day toog di xalaat nan la koy kiiwee nan lay agencé mooy wayata xaral kariba xatta yuktaba ba niw buur yàlla nag di kashte nag jeex na bind dogal kashte que ne indallahi fa buur yàlla ne diw kaddaban la moom kat ci kat international la wal iyaadu billah ñooñu nag <laughs> eh, ñëw naan diw mii njaaloo kat la mooy loolu mooy alxasfu wala diw mii moo doon yàq sama der ci arab mooy loolu xasfu la bu ñu ko waxee nag ci wàllu istilaax ash-shar'i hein lañ ci jublu mooy am mukallaf mooy nga askanele am mukallaf koo xam ne majeur la koo xam ne àgg na ci man sëy moo xam góor na walla jigéen la te mu nekk ku libre xur xur ku libre nekk ku sangewu nekk ku jullit te sangewu te nekk ku majeur koo xam ne daal sëy man na ko même bu dee ne ci at suufe na mais àgg na ci foofu ndax am nañu gaaw mature nga daal di koy tuumaal li soit nga ne waa ji directement day njaaloo wala gis naa ko mas gis mas naa ko gis muy njaaloo démb dama koo gis muy njaaloo de wala nga ne <laughs> c'est nag moom de toute façon waa ji nii toog kiñ naan mooy yaayam du yaayam non kiñ naan mooy baayam boobu kiñ naan mooy baayam bu baayam waaw kon mooy li nga bëgg wax mooy <laughs> kon yaayam dafa euh, jàdd yoon kon yaayam nga bëgg a wax ne juru ko ci yoonu sharia waaw yow dangaa bëgg wax doomu origine la kon te doomu origine nga ku nga nga bëgg tuumaal waaje mooy comme nga wax ko loolu loolu nag ci sharia lool la mooy nga daldi jam daldi tuumaal ab jullit boo xam ne bu majeur la boo xam ne bu libre la du jaam du esclave boo xamante ni nekk na ku majeur hein nekk ku sangewu ku sangewu mooy koo xam ne ku chaste la xamewuñ ko caaxaat ndax dina ñëw ci ci charte ki nga xam ne yan ñooy conditions yi nga xam ne ñooy remplir ci nit ki xam nga ne wax nañ ko fii leer na am nañ ci wax ngir ñu ne kii ku ko ne dangaa njaaloo gis ci am njaalookat la wala yu mel noonu ñu ne kii moom xaddul xadfi lay tegu ci kawam mooy pen bi daan bi yàlla ne ku def loolu nañ ko ku def loolu nit wax loolu nit nañ ko ko teg waaw dinañ ñëw ci charte yooyu léegi ah nga àtte moom leer na alquran moo ko xaraamal moo dafa bokk ci juróom-ñaari mbir yi nga xam ne yonent bi dafa wax ci sa xadiisu Seydina Abu Hurayra bu ne Seydina imaamu Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi aleyhi bim naan ijtanibu sab al mubiqaat bi yonent bi alayhi salaatu wa salaam Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne jëlee ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ne moytandiku leen juróom-ñaar yi nga xamante ne nii dañuy màbb jëf dañuy màbb nit di ko mais dañ koy alak yóbbu ko safara waaw dañ koy alak waaw ñu ne ko yooyu ñooy lan. bi mu ci njëkk a tudd mooy bi gën a grave mooy ashirku billah mooy bokkaale l'associationnisme di associer yàlla dara ci turam yi walla meloom yi wala yi nga xam ne moom rekk la yàlla nga koy boole keneen naan diw de am na ci paar yàlla waaye diwit waaw bi muy tudd yooyu bokk boole na ci moom alayhi salaatu wassalaam bi mujjee tudd wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minaat boole na ko ci bàkkaar yi nga xam ne dañuy alak nit naq ko biir safara mooy nga fekk kon que yu mel nii boo gisee alxuraan lu bari day wax jigéen ñi ñu sangewu ñu ñi ndax ñoom la affaire bi di gën a dal xam nga góor nga ne góor gi kii njaalookat la garaw na mais nga wax ko jigéen moo gën a ndax affaire bi moo gën a feer loolu mooy en général moo tax alxuraan day joyal mbir yi naan moo tax xadiis bi fi yonent bi alei satu salaam ne wa xalful muhsanatil ñi nga xam ne dañu yëwee di ci côté ay yu ñaaw yooyu perversité yooyu nga xam ne yu jëm ci ay sexe ak yooyu yëpp xamuñ ci dara nga ñëw fekk leen te gëm yàlla nga ñëw ne leen waaye yow bon mooy lii nag <laughs> faut faire très attention que ça soit les taximans le sénégalais lambda le menuisier le carrossier le mécanicien le nappkat le sàmmkat le baykat mooy ñëpp rek. léeg-léeg ngay dégg ñuy wax façon wax yoo xam ne bu ñu xamoon li mu nekk ci gravité te yonent bi aleyhi salaatu salaam nee na nit ki dina dina wax benn baat boo xam ne du ci sax bàyyi xel baat boo xam ne baaxul boo xam ne bu baaxul la de mais ba mu koy wax mais bàyyiwu ci sax xel boo xam ne moo koy dugal biir safara mu ci tërëx taxi dem waaw ba yawmal qiyaamati Allahu akbar kon nag affaire yi il faut faire très attention ay ah ibaadu yii seen muuraay yii seen ginnaaw muuraay yee caay caay caay caay lañ ci làmb de lañ ci muur ñii mooy tool ma leen de xam loolu dinañ ñëw xam nga gisoon nañ ci nga xam ne boroom xam-xam yi rahmatullah dañoo wute est-ce que pen am na cem de waxoon nañ la nit koo xam ne ñëwul ne kii dafa njaaloo directement ndax affaire bi du rek ku ñëw ne yow mii da ngaa njaaloo am na ak taaridu bi ak taarid mooy nga ñëw ah, du delloo loxo de du delloo loxo bu ko laal de waaw xam nga loolu façon wax boobu noonu mooy waxi caaxaan ni mooy xoola waxi perversité yooyu rek ak ma wax yàq yooyu hmm. du du du delloo ku ko sàkku de kenn du ko laal mu mer de yu mel noonu du delloo loxo ku ko laal est-ce que loolu noonu ku mel noonu luñ koy def mokki ne moom waa moom mokki ne day jaaroo benn loolu di loolu dinañ ci ñëw kon mooy atteem dafa xaraam alquran moo wax na ko walladina yarmuuna almuhsanaati thumma lam yatu bi yi nga xamante ne nii ñooy tuumaao di sànni wax ju ñaaw gis nga walladina bi mooy gis nga ramaa ar-ramyu mooy al-qadhfu fii mooy ar-ramyu alladhina yarmuuna ñi nga xam nañuy sànni al-muhsanaatu ñu sangewu ñu ñu chaste ñi ci jigéen ñu baax ñi summa lam ya'tu di wax rek wax ko noonu ndax nit faut être responsable diine ji ñépp responsable boo nekkee mukallaf responsable nga ay wax di asaaloo moom amatul boo waxee dangaa war a capable indi preuve bés boo tuumaalee kenn wala li ngay wax ak ni ngay doxale sa sharia lu nekk danga kee war a xamul àtteeb yàlla waaw man bu ma ñëwee ba ne diwa sàcc damaa war a mën a am preuve buy wane ne moo sàcc mais manumaa taxaw rek bu boobaa hifzul irdi bi sharia bokk ci maqasidu sharia yi dañ koy neenal muy la protection de la réputation de chaque être humain waaw mooy di protéger sàmm li nga xam ne mooy mbañum rusu ku nekk deru nit ku nekk jullit bu nekk waaw buñ bàyyi woon ku nekk wax lu ko neex buñ waxee mu ne man man daal je je je je je je défends mes jeune sources je ne je euh, montre ko amee sources jeune ne dénonce pas mes boobaa kooku dañ koy fëgg gis nga nag <laughs> méccam journaliste ni ñu ko xamee parce que du journalisme moo mel noonu mais gars yi léegi journalisme euh, à la lañ koy def mooy ñoo ay baana baana la ñuy niro waaw ñenn ñi ils sont plutôt là pour vendre du papier ñoom pour jaay papier la ay faits divers yoo xam ne ci yooyu la jëm ci wàllu sëy rek ay diw njaaloon a a jóog a engrossé dee dee jaañ loolu mooy lan a a a a ginnaaw ay tali bu mag waaw a pikin tali bu bees quartier sàngam ak sàngam a a caam a engrossé a ndaw wala en ndaw loolu mooy lan après mooy mu mu ñu ñu ñu ñu lancer benn discrédit benn discrédit nag ci ci ci waa quartier boobu te du ko ñu fenn même après sax léeg-léeg moom ay tur la ñuy waaw parce que nee nañ am nañ benn témoin boo xam ne nee na leen diw day njaaloo dafa mas a joteeg man way il m'a abusé il a abusé de moi ainsi de suite moom daal àgg na ci man jote naan man ci loo xam ne d'accord ma ko wala yu mel noonu wala sax mu ne d'accord naa ko ngir yàq der wala ngir chantage waaw moo tax léegi wala iyaazu billaah am na ñoo xam ne fonds de commerce lañ ko def jigéen ñoo xam ne ak góor ñoo xam ne ay société lañ ci defar nga ne ma yow nag dangaa mën a exagérer man la je n'exagère rien turu société du dara c'est pas déclaré mais c'est une société qui travaille au noir mooy société la boo xam ne mën na nekk ab góor a ko jiite wala yu góor fexe ut ay jigéen ñu sàngal ñu sàngal sax mais vraiment ñu sàngal a sàngal di jéem a këpptal nag ci jigéen ñooñu hein borom poos yu diis yi borom ndombay tànk yi ñii ci ministère yeeg cabinet yi yenn moodu moodu yi nga xam ne boo nee Ndakaaru da yaakaar ci ñoomuk alal waaw wala yenn grand commerçant yi ñu fexe këppatal la ci ndaw su mel noonu waaw ba nga mu aborder la nag ba ba proposer la yooyu nga d'accord ci hôtel sangam. place am nañ néeg boo xam ne ñoom ak hôtelier bi wala ka nekk foofu dafa liggéey ñoo ci ànd placé nañ fa seeni kamera boo ñëwee ba def li ngay def ak ndaw si ba pare nag ñu daal di jël kii yi nag kii yi image yi ñu lay chantage nag di la chanteloo nag donnu cent million wala quatre quarante million de franc CFA si tu ne sa image pornographique yi nga fi def sa adultère gi nga fi def waaw sa njaaloo gi nga fi def bërëb sàngam boo ko deful ñu génne ko te boobu mooy yàqu nga yow dootoo jar dara ci dëkk bi te sa njaboot tas na hein ñu lay chanteloo ngay joxe loo jox ñu xeeb buñ toogee ba ci yàgg newaat lii mooy loolu bu doon mooy mooy li xew suñu dëkk rek parce que nos droits la xam nga loolu caaxaan yi ñu yor dàq na yooyu mooy day xeeb yooyu nee na mais loolu loolu du dara parce que bu ñu fontoog suñu télé yi ñuy waneeg yooyu tout le temps ci lañ dëkk naan dañuy tere yooyu duñu xeex mbir mukk ci racine ba mooy ni mbir yi buñ bàyyi woon noonu mais yàq der gi day bari même bu dee boobu noonu am na am na ñoo xam ne moom jaral na leen tuumaal nit boo xam ne dara defu ko ay jigéen ñu ñeme yàlla te sàggan ñun ñépp ne waaw am na fi tamit ay ñoo xam ne euh, diine sax lañuy wax mais ñoom sincèrement dañu am sérieux problème te ñenn ñi am na ñoo xam ne dañuy waru ci ñu mel noonu parce que dañ naan waa ji diine lay lay wax te am na xam-xam. am na koo xam ne xam nañu ko sincèrement moom manu ne ma taxaw ne waa ji amul xam-xam Sénégal loolu moom <laughs> loolu moom daanaka manuñu koo wax d'ailleurs sax bokk na ca ña fa waaw bokk ci ñi nga xam ne ñoo fa ñoom kale nañu mooy xam na xam moom am xam-xam moom am na mais daanaka manula def sax benn waxtaan ci diine lu dul moom diine lay wax mais foo jaar dina na diw moom njaalookat la moom mais waaye dooju noonu kooku mais bu bu doon réewum sharia la mais c'est que sax suñ luwaa lay ki ñuy wax sax dañoo doxalul li ñuy doxal mais buñ doxaloon dëgg-dëgg ñamu ko wax ñooñ porter ko plainte dañ koy dañ koy dugal ndungu siin mais bu doon réewum sharia la kooku moom bañ ko dóoree yar daa naka kon ci dóor ko yar la ñuy dëkk waaw te en plus ñu ngi koy tuumaal moo garaw ku ne ku mel noonu nag il faut pas xam-xamam di la wor yow déedéet que kon daa war a dagan ba yow nga jàpp ci ne kon ko lay def yow it nga jël sa làmmiñ boyal ko ci nit ñi di wax rek naan diw lu ñu wax ah yéen de diw xamu ngeen ko njaalookat la nii loolu c'est grave loolu wa taxsabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'azim la alquran waxoon ci xaadisatul ifki comme ni ñu ko gisa woon ci Muraysiya mu ne yéen ngeen bi ngeen di wax lool di di tuumaal nit ñi comme ñoo doon tuumaal sayyidatu Aïsha radiyallahu anha ngeen di wax lool jàpp ne li ngeen di wax di tuumaal nit daf ne dafa njaaloo lu lu woyof la wa huwa te dëgg loolu ngeen doon def indallahi fa buur yàlla azim lu lu lu la te garaaw waaw ah kon loolu la léegi nag bu ñu xamee kon al lool kon lool mooy ci sharia nit koo xam ne ab jullit la bu majeur sangew nga ñëw ne ko kii am njaalookat la te du jaar waaw ay njaalookat la waay njaalookat la wala ndaw si dinañ ñëw ci yooyu léegi <laughs> léegi dafa am nag lii nag niñ koy aborder mooy dafa am charte yoo xam ne mooy condition yoo xam ne fokk ñu remplir ci waaye ji nga xam ne xam nga ñaari ko fii mooy ñetti partie la am boo seetloo ñetti ñetti côté la mooy boo taxawee nga def benn A A bindal A sa gauche sa loxo droite B nga bind ko sa loxo B sa loxo ndeyjoor sa kanam nga def fa benn C A mooy ki nga xam ne moo ne diw day njaaloo mooy alqaadif kooku dafa xam ay conditions yu war a remplir ci moom ñu ne waa jikat kat qaadif la mooy dafa dafa mooy ki nga xam ne moo tuumaal nit ne dafa njaaloo bee bee sa beneen loxo bi mooy ki nga xamante ne nii moom lañu tuumaal njaaloo waaw mooy almaqdhuuf ki nga xam ne moom lañ sànni tuuma ji see sa kanam mooy bi bihi mooy lan na ko tuumaal benn expression la utilise ñetti mbir yaa ngi noonu bu ci benn deñee rek mooy ne affaire bi tuddatul xas ndax bu dee nit la koo xam ne dafa ñëw ci kaw ci air bi noonu mu naan diw jaalookat la diw jaalookat la mooy kiy accusé mu ngi fi mooy alqaadif lan li mu ko aku accusé mooy almaqzuuf bihi li mu ko jame mooy njaaloo la wax mais dafa am benn ponk bu bu suti mooy benn mooy beneen ponk bi beneen arkaan bi ruknu bi mooy lan mooy kan la tuumaal almaqduufu loolu kooku moo fi amul ndax dana rek diw te diw kenn xamul kan la te amul lenn luy wane diw la ci jublu mooy kooku mënuñu ko jàpp ne ko kaay ñu dóor lay yar waaw loolu la mu ngi mel ni tamit bu ñu dégg rek voix bu ñu dégg mu naan ñoxor ñoxor ñoxor jaalookat la kenn xamul voix bi kenn gisul kiy wax kenn xamul lan la loolu kenn du ñëw ne voix bi eh, ak sil fii ñu duma la mooy kan xamuñu ko mooy il faut kon trois yooyu am léegi nag trois yooyu bu ci nekk nag daa am ab teqan ab ab yaatal bu ci am mooy bi dee ki nga xam ne mooy bu njëkk bi mooy ki nga xam ne moom moo ne moom mooy ñëw ne waa ne ko yow yaa njaaloo mooy ki nga xam ne mooy jamaate moo ne diw moo njaaloo xam la léegi kooku noonu ah, il faut mu nekk koo xam ne ku majeur la il faut mu nekk ku majeur te bañ a nekk koo xam ne dafa dof waaw mooy day nekk ku majeur te du dof te tamit du nekk koo xam ne dañ koo forcer na ko waxal lii gis nga si tu ne on va t'exécuter yow tey lañ la may gis nga bés boo waxul lii jàpp nañ sa doom bés boo ko waxul bu dans cinq minutes buñ déggul nga wax ko ci rajo bi woote ne man la diw wala kii diw njaalookat la boo ko waxul on va exécuter ton fils waaw bu dee yooyu tamit taxul ñuy wax waaw ndax rufi'al qalam bi rek xadiis boobu lu ko gis bari na waaw bu dee dof la boo xam ne day dofa ko tane jamono bu dee jamono jim tanee la wax la la la wax loolu dañ koy jàpp la ne diw njaaloo kan dañ koy jàpp bu dee na nag jamono ji mu ko wax mooy jamono ji nga xam ne ndof gee ko jàpp maa eh, xam nga doomi njaaloo ji moom boo ko waxee c'est pareil eh doomi njaaloo am na lu ko gaa yi waxe ci français benn mot bu bon waaw ay PUT xaw ma yu mel noonu ak la ca topp mooy ne loolu boo ko waxee nit fils de daal di ciy teg lu mel noonu amul ay ndax yooyu gis ni gars yi dañ koo banaliser booy wax gars yi naan la mais lan moo tax mu ngi mel ni mu ngi mel ni dañ koo banaliser banaliser booy wax ñu ne dafa mujj sax nekk loo xam ne lu courant la quoi. wala iyaadu billah mooy lu xaram nan lañ ko mën a kiiwe bët mu nekk da ngay gis ñoo xam ne dafa làggi ci seen làmmiñ léegi waaw am na sama benn waaye moo ko masoon a wax boo xam ne moom noon dafa mujj lool rek la doon wax ma ne ko yow mooy pas fis fils bi du ko ci woon boole fils de bi mais daal doon na ci kii paie boobu après li ci continuer ma ne ko yow xoolal bàyyi li ngay def parce gis nga lii ngay wax mënoo fexe sa làmmeñ wi nga nga setal ko ci yii xam nga ba ngay jóge Sénégal meloo woon nii ñëw France nag fexe ba mel nii gis nga boo fi dof dof lool na dem vacances Sénégal ba juum wax ko paa dégg tubaab te tàng diine te tàng xol wallahi keroog nga koy mujjee wax maanaam wax nga ma dëgg wax nga dëgg de koy affaire bi dama koo tàmm ko waa ma ne ko waaw tàmm lu bon nag moo baaxul voilà léegi il faut faire attention ci li ngay wax booy wax ndax lool c'est c'est loolu dafa ñaaw sax ko mooy amul tuumaal nit ci yooyu ba pare naan dama doon fo ah loolu kenn du ko fowe waaw kenn du ko fowe kon nit ki day nekk il faut kiy tuumaalaate nekk laf am xel du dof kon te mu nekk koo xam ne kenn forcé ko te du gone lan ndaw ndax gone ndax gone dañoo gone li muy wax sax xamu ko amaana daa dégg kenn yi wax leen mu ne xaaral dégg na saa dégg sama bàppaay wax lii mu génn ci mbedd mi wax ko nit waaye dañ leen di yar gone gi dañ koy yar waaw dañ koy yar duñ ko bàyyi noonu mu continuer màgge noonu dañ koy yar ta'dib ko voilà léegi kon loolu la ku ñu forcer yi taxul ñuy wax léegi nag kon loolu mooy ci gàttal mooy charte yi ndax dañoo bëgg gaaw bëggoon naa ñu gën a gën lii sax tey mais gis naa ne waxtu waa ngi dem rek am na tamit beneen atte beneen charte boo xam ne dama koo fàtte même yi weesu yi ñu gisoon charte boobu da ciy dox mooy charte nit ki xam ne lii dafa xaram il faut waa ji xam ne lii dafa xaram euh, loolu lenn ci ci fuqaha yi rahmatullah alayhim dañ ne ci la voilà comme imam euh, Shafi'i yi rahmatullah alayhi dañ ne loolu ñoom nag ñoo ko ci boole que ne waaye loolu da gis ne même bu dee ñoom ñoo ko dangay gis ne ñeen ñi même duñ leen ko askanale mais loolu dañuy d'accord ci principe bi ci kaw lan bu ma joxee exemple dina leer nga ne ma mais nit lan lay waxe ne diw dafa njaaloo te xamul ne loolu baaxul dafa xaraam walla boog c'est interdit c'est pas c'est Eh, mais mais normalul nit nga naan ko kii doomu jaaloo la wala yow jaaloo kat nga loolu lan nga mën a waxee ni nit moom ak zina ak zina biñ gisoon xam nga boobu it am nañu ko ci boole ne ngir ñu teg waa penu zina il faut mu xamoon ne moom zina dafa njaal mooy njaaloo dafa xaraam loolu mooy lan mooy imaginer nit koo xam ne xam nga am na fi am na peuple yoo xam ne nag gis nga surtout peuple yi nga xam ne en général dañuy dëkk ci dëkk yu tàng yi euh, léeg-léeg te affaire diine amu fa non seulement mais lépp affaire attirance la nekk ci côté dex yeeg wala côté géej yeeg ñooñu c'est rare xoolal anti yi booy xool côté anti yi rek pour nga gis ci jigéen guy sol lu jot kuy sol lu jot mais presque c'est rare loolu foo leen gisee lu gàtt la sol fu ñu wanee image yi booy dox dox lu bañ wane anti yi daraa fa xew ak même bu tremblement de terre amee da ngay gis nit ñi ni ñuy soloo mooy nit mooy jigéen ñi même góor ñi noonu la daanaka ay ay ay liñ naan moom lañ doon wax flottant xaw ma <laughs> ay folotaa lañuy sol waaw sa mooy daa yàgg nag bon mais noonu laa ko ma ne ah yi daal moom moom lañuy sol xaw may short la gaa yi wax ak yu mel noonu mooy xam nga loolu moom di nekk tout le bëgg ay musique bëgg jaxasoo bëgg faire la fête loolu dañuy dem ba pour ñoom mais gis nga jaxasoo góor ñeeg jigéen ñeeg la ciy xew ak loolu lépp dañuy jàpp ni lii nii lii nii day dem ba mel ni lu institutionnalisé bokk ci aadaay dëkk bi mooy par koo xam ne société am noonu la mel mu tuub mu tuub tey mais continuer li mu doon dundee ñu ne eh, <coughs> ñu gis mu yeewu sa këram saa yi ànd ak benn soxna génn ñoo ko mais eh mais qu'est-ce qui se passe <laughs> mais on a dormi ensemble comme comme d'habitude ñu lan ensemble sa soxna la ah non non non c'est ma petite copine c'est ma petite amie ñu ne ko rek ma mais kii sama sama kii la rek <laughs> sama fiancée la rek ñooy ànd rek. moom daal façon concubinage yooyu ñu ne ko mais yow yow xanaa xamoo ne yow yow yow jullit nga mu ne si je me suis converti il y a deux semaines ñu ne ko mais eh, mais yow xamoo ne lii nii lii lii ngay def xanaa xamoo dafa xaraam mu ne mais lu ci xaraam <laughs> lii moom li ñépp def kooku bu ñu kooku da xam ne kii moom xamul. kooku duñ ñëw ne ko kaay ñu dóor la pen bi duñ ko kaay ñu dóor bi alors bu dee koo xam ne réewum jullit la dëkk kooku kenn du ko permettre mu naan xaw ma woon ne njaaloo dafa xaraam réewum jullit nag du rek réew moo xam ne charia lañ fay doxale loolu gisoon nañ ko bu yàgg que ne réewum jullit nekkul ne mooy réew mu ñuy doxale charia képp du loolu ah du du loolu Sénégal mais réewum jullit la Mali réewum jullit la te kenn doxalu fa charia yooyu ay réew jullit la yoo xam ne kenn doxalu fa charia te deewu leen doon réewum jullit ay Guinée Bissau Guinée kii Conakry réewum jullit la nit nag manoo faa nekk xanaa ku nekk ci àll bi foo xam ne information yi du fa faral di àgg xam-xam bi xamuñu yooyu ci ñoom daal seen aada noonu la deme ñu kooku même bu dee Sénégal la nekk moo tax Sénégal du ñépp manoo nekk nag biir Dakar fi fi fi nga xam ne xam nga loolu moo ndax ñu bari gaa yu baru dañoo foog ne xam-xamu diine amul Dakar Dakar moom c'est la perversité mœurs yi yàqu na lim yàqu na alors que le fait mu nekk capitale moo tax ñépp fa la ñépp daje daanaka. booy seet boroom xam-xamu sénégalais bu sénégalais yi bul génn Dakar bi wëri ci àll bi koo xam ne dafa tëju de nekk ci sengam wala ci benn néegu ña xam wala ngay seet jaamu yàlla yu mag yi dem ba foofu di ko wër ci àll bi juum nga desal Ndakaaru ndax ngaa yépp nga fa sauf que nag pollution mbon gi li mu jógee fees day tax day nëbb ci des dangay foog ni lii rekk a fi am alors que c'est pas ça alors que c'est loin d'être d'être vrai voilà kon mooy loolu tamit lu am solo la loolu en fait principe bu charia ci boppam mooy doxal lool même ci julli sax ki nga xam ne gisoon nañ ko bi ñuy gis masala yi jëm ci ki nga xam ne dafa ne julli du farata xam nga waxoon nañ ku wax loolu yéeféer nga ba mu des jullit bu wax loolu yéeféer nga ba mu des koo xam ne xadiisu ahdi bi islaam la kooku bi mu tuubee yàggul wala fa mu dëkk daanaka ñoom doon doon ñoom seen seen seen seen aada woo julli moom mu jullu foog ne lii nii mooy diine gi mu jàpp ne julli bokkul ci ci ci sharia bi du farata kooku kenn du ne waa yéeféer la alors que waa ji dëkk nit ñi dégg nopp yi foo ne gis nit ñuy julli moo xam kii yi ñuy wax mu naan ay du farata kooku mooy yéeféer voilà voilà moo tax loolu lu am solo la charte boobu kon mooy waa ji nga xam ne mooy jamaate il faut mu nekk koo xam ne day xam ne lii nii am na gravité mooy charia da koo tere xam nga am na yenn moom laa la doon wax naan gars yi dañoo mujj ba banaliser yenn wax yu ñaaw yi <laughs> sa sa sama mbokk lébu yi am na ci façon wax yu garaaw yoo xam ne mooy ci saaga mooy boo bokkul ci ñoom wala dëkkook ñoom du ñépp nag mais bari na bari na man am na fu ma xamoon ay loolu sax yu bari la kër yu bari la caaral sur mer mais ba nekkee xale mais façon daggal yoo xamante ni daanaka foofu lañ ko doon déggee ci kër yooyu te kat baay ji day toog nii yaay ji ngay dégg mais mais mais même woo sa tur kese woo doom ji kese woo ko kaay mais au comme ku tudd <laughs> non subhanallah affaire bi mais tu halluciné léegi nag début bi noonu la woon ba ñuy door a gis loolu muy affaire bi pourtant ñoo bokkoon koñ mais affaire dafa garaawoon mais finalement da ngay dem ba en tout cas da ngay xam ne moom fii moom affaire bi du nam la choqué woon ba mooy door woote da mujj ba doom yi noonu lañu mel comme bu ñu waree woo waa ju tudd papis au ko papis kaay mais mais ba na jaar fu ñaaw daal di koy woo mais loolu ta te moom it ki ñuy woo moom dina xam ne loolu garaawul quoi mooy du du du du metti du lool après day ñëw ne ko wayew nga ne ngay ngay lan jaar fu ñaaw loo wax la nga bëgg mu ne ko way yow lii laa bëgg mooy daal mbir mi daal mel ni wax ji daggala koy ubbi moo koy tëj conversation yi mooy xam nga xam nga waa ju juddoo foofu waaye te te tamit am na baat bu ñu kii mooy daa baat bi naan doomu xaram ji xam nga doomu xaram loolu c'est grave doomu mais xam nga wolof <laughs> moo tax moo tax làkk li gars yi naan làkkkat yi ndax wolof yay làkkkat lañ mais noonu lañ koy waxe quoi langue bu ne noonu la arab daan ajam ndax ñeneen ñi seen wax leerul <laughs> français yi occidentaux yi ak berbères yi <laughs> waaw <laughs> léegi euh, wolof yeeg làkkat yi mooy boobu yow boo amul culture boobu loolu moo tax façon séeréer yeeg joolaa ak gaa yi dëkk fu sori bu ñëwee foofu di choqué wu wala nga gis ñu naan reyu lébu ci loo xam ne lébu bi dafa jàpp ne lii garaawul parce que comme mu jàpp lu mu wax rek dag saaga daggu saaga muy wax ak ab joolaa dagg saaga xam nga joolaa bi moom tey mu ñànka tag la ndax moom xamul loolu yaayam bi nga saaga yaayam ak fi mu tollu sa way alors que pour lébu bi nga xam ne dafa tàmm yooyu pour moom loolu dara mooy nit ku juddoo ci loolu nga xam ne balaa woo nit sax ne ko way doomu way jaar fu ñaaw ñëwal mooy ndax doomu xaram mooy doom joo xam ne moom ci xaram la jóge <laughs> mooy fils de yi doon wax sànk ci tubaab rek voilà walla iyaadu billaah moo tax boo seetloo suñu société yooyu ñuy xeeb nag yooyu ñuy xeeb bokk na ci yi nga xam ne ñoo gën a yàq dëkk ba waaw parce que <clears throat> wax nañ la sànq yonent ma la sax ni wax nit ki dina wax benn baat boo xam ne du ci bàyyi xel sax la ko ciy fekk fekk waaye dina wax benn kàddu ci kàddu bu baax koo xam ne bàyyi bu ci sax xel ba mu koy wax moo koy dugal aljana moo tax wax am solo moo tax yonent ma la sax sax waxoon Seydina Mu'adh ibn Jabal ba mu koy jox conseil yu am solo ya ne ko ngir mu sàmm mu sàmm làmmiñam mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam waaw ndax dañuy àtte dañu prendre rigueur bi maana takallamu bi ci li suñu làmmiñ yi li ñuy wax ci suñu làmmiñ yi mu ne ko sakilatka ummuka ya Mu'aaz mu ne koy éy eh, yow Mu'aaz mais lan moo tax xamoo loolu mooy sakilatka ummuka waxu ko yal na la sa yaay ñàkk noonu pour réellement na la yal na la sa yaay ñàkk di de waxi ma arab la te yonent ma lay saab-saab waxoon na buur yàlla képp koo xam ne wax naa ko yu mel noonu yàlla na ko def mu nekk lan jéggal bu ma juum wax aw kamaa mu nekk jéggal ci moom te ci arab lool buñ ko waxee koo koo amal affection ngay wax noonu loolu na ko mais nit ñi xanaa li leen naq biir safara dugal leen biir safara lu dul illaa hasaidu alsinatihim est-ce que nekkul leen dugal safara ñu bari nekkul lu dul li nga xam ne moom la seen làmmiñ yi góob moom la seen làmmiñ yi récolté moom la seen làmmeñ yi cueillir ci loo xam ne ñoom ñoo ko saxaloon kon moo tax yooyu dafa graw voilà am na yeneen nag yoo xam ne ay charte yoo xam ne boroom xam-xam yi dañ cee wute ñenn ñi dañ ne lii charte la ci ci kii tuumalaati am ñu ne ñeneen ñi ne noonu loolu moom bokku ci moo tax insha allah yii ni ñu wax doy na léegi nag bu ñëwee ci charte ki nga xam ne moom lañuy tuumaalu njaaloo kooku dafa am ay charte condition yoo xam ne fokk mu réunir ci waaj moo xam góor la wala jigéen waa ji ñu tuumaal il faut mu nekk koo xam ne nag ku sangewu la muhsan mu nekk koo xam ne ku sangewu la hein ku sangewu mooy nit la koo xam ne wax nañ la day nekk ku majeur ndax en fait xale boo buy raam nga naan ko kii jaalookat la même bu dee ne ki wax loolu duñ ko bàyyi mu dem te ku mel ni imaam Ibn Hazm rahmatullah alayhi dane ma ne gis nga ñépp ci yem laa wax gis nga ku fi wax ay ay majeur yi amu fi ah ku fi wax ne diw dafa ma njaalookat la même bu kooku majeurul dañ lay fëgg yàq voilà <laughs> voilà kon sangewu gi mooy waa ji am xel nekk ku libre mooy du nekk jàmm nekkub jullit ba nekk koo xam ne moom kenn xamewu ko yëfi caaxaan yooyu ci wàllu sëy ak i caaxaan ak góor ñeeg jigéen yoo xam ne loolu lañ ko xamee tàppasante góor ñeeg góor boo xam ne it moom daanaka noon lañ ko xamee moom it melul noonu lenn ci loolu hein <coughs> téye boppam bu dee jigéen takk sërëm bu dee góor téye téye caayam bu baax téye geñoom bu baax fowut fowruwut hein kon nga ñëw nag ne kooku dafa njaaloo hmm loolu la mooy loolu mooy charte bi waajox il mu nekk koo xam ne yooyu moom da koo sori voilà nga daal di koy tuumaal loolu rekk la nga tuumaal waa ji loolu nag lan la affaire bi lan lay sous-entendre le fait que ñu ne la waa ji il mu nekk koo xam dafa sañaw mooy imaginer koo xam ne acteur X la film bon yi lay jouer nga dégg ñépp naan ko moom sax lay toog ñu koy présenter naan waaye moom film yu bon yi lay lay lay lay lay jullit la kooku moom ne waa ji njaalookat la kooku kooku kooku kooku kenn du ko def dara ci wax loolu parce que waa ji la mel gi ku dee ci marché wolof danaan ku dee ci marché yaa tàgg sa bopp waaye ji nga xam ne moo ñëw moom di revendiquer loolu def ko activité ab prostituée boo xam ne ci mbedd mi lay taxaw di jaay boppam ñépp di ko gis bu kooku nag wuute nag prostituée bi nga xam ne da koy nëbb ki nga xam ne da koy nëbb kooku amoo droit ñëw ne ko njaalookat nga bés boo ko waxee <laughs> léegi après dina ñëw ana lan lay saxe que ne waa ji wax na dëgg mu waxul dëgg ana lan ndax nit ku wax loolu ñoo di ko devant le juge mu ne si dëgg la non man wax naa dëgg waaj njaalookat la laa wax dinañ ñëw euh, lan léegi buñ ko ñëwee mu ne mu ne njaalookat la ana lan la ko juge bi naan indi ko comme preuve loolu dinañ ci ñëw insha nañ yemagul fii mooy képp koo xamante ni ab prostituée nga mooy jaaykat sa bopp yow ab jaaykatu bopp sa bopp nga loolu nag tekkiwul ki nekk ci mbedd mi kese wax naa la kii nëbbatu kooku bés boo ñëwee ndaw soo xam ne xam nga ñu ëpp ñuy def loolu mooy du seen choix moo tax alxuraan ne wala takr wala takr wala takrihu wala tukrihu wala tukrihu fatayaatikum ala al-bigha'i in aradna tahassuna wala tukrihu bu leen forcer fatayaatikum seen jigéen ñi seen doom yi seen jigéen ñi nga xam ne yéen góoru jullit ñi yéen a leen nekk seen euh, tuteur wala ngeen am ci ñoom kilifteef bu leen leen mooy baay bi bu mu forcer doom ji ainsi de suite yu mel noonu bu leen leen forcer alal bira i ci mbeew aku perversité di njaaloo di prostitué wu in arab na bu ñu bëggee taxasuna loolu moo tax ci li nga xam dañ naan la loolu mënoo ci dégg que ne léegi in lam yuridna ah kullu mar'atin lam turid taxassuna kooku moom garaawul fal nukri u halal biraay loolu manoo ko wax mooy manoo ne man kon nag ah kon alxuraan dane bu leen forcer seen jigéen ñi bu dee ne dañoo bëgg sangewu ci bu leen leen forcer ñuy prostituer bu ñu bëggee di jaay seen bopp bu ñu bëggee sangewu kon dama ciy dégg ne kon ku ci bëggul sangewu bëgg koo defu métier parce que loolu la jàpp ne bon c'est une c'est un métier comme tous les autres mooy le le métier mi gën a yàgg ci le plus vieux métier du monde lu ni ko gars yi waxe waaw ma def ko ñu kon kooku am na ci droit déedéet parce que lii ëpp liy xew dañ leen di forcer looloo tax mais tekkiwul nag ku ne man choix la kon man it mën naa ko def déedéet mooy képp koo xam ne ak pro mooy moom même même loolu du raison ah ay damaa ñàkk tax may jaay sama bopp ngir am lu ma dunde wala damaa ñàkk tax may jaay sama bopp ngir am lu ma dundale sama njaboot loolu noonu charia xamul boobu boobu kii déedéet parce que man dam man xam gaa yi man bu ma tax wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum shaytan moo leen di rafetal seen jëf yu ñaaw yi loo xam ne dafa xaraam xaraam même aada sax da koo da dafa sib loolu waxatuma li gën a garaaw mooy sharia borom bi xaraamal iblis def ci boppu as jigéen wala benn waay ndax prostitution du jigéen rek de am na góor ñoo xam ne ay prostitué lañ am na góor ñoo xam ne ay lañu mooy ne ñoom comme ni jigéen ñi def lañuy def dañuy xëy dem ci corniche bi wala ci géej gi tafes daw